de place h bi ci euro ngay dindi def fab z waaw ab la woon dindi as eh, s bi ci gannaaw fële ndek ndekete yóbbu zéro la fa woon mais ni mu koy nettalee da ngay foog ne moom il était le ab euro le euro alors que le euro et le zéro le zéro alors que du ci woon dara waaye ah, moo tax dëggu dëggu yombul de mu ne fa xaasan naasu xaysa nit ñi daal di ut fu ñuy dawe ngir rëcc wa kuntu taman abdallah ibn omar bokkoon naa fii man xaasa ci ñooñu noonu fa qul naa nee nag biñ dawee ñu ne nii moom ñi ma àndaloon te jóge woon foofule bàyyi fa ñu ca des waaw kayfa nasma'u waqad fararna min az-zahfi wa bu'na bil ghadab ñu posé woon de question seen biir waa mais nu ñuy def te ñun dañoo daw waqad fararna min az-zahf dañoo daw ci toolu xare lañ jóge daw dellu ci biir ghadab ci mer moo xam ne merum yàlla la ndax suñu boroom waxoon na bu ngeen daje yéeféer yi bu leen leen wan seen doq yi ku leen wan seen doq yi daw lu dul ngay changer position walla <coughs> ngay uti renfort ñëwaat faqad baa bi ghadabin min allah waaw mu ne waa kon ñun nan lañuy def summa qulna naa na ñu ne law daxal man al madina fa bi fa bitna waaye ñun aka ñu ne mais tey ñoo dem dugg ah Medina bon daal di fay fanaan comme ku guddi gi après ñu ne wala boog summa qulna law aradna anfusana ala rasulillah waaw mais teeñu na boog ñu kii ñu dem exposer suñu bopp ci kii yonent bi aleyhi salaatu gaaral ko suñu bopp bu dee ne am nañ fa in kaana lanaa kaanat taw tawba bu dee ne li ñu def nii moom man trouver nañu ci luñ mën a porte de sortie buñ mën a tuube suñu borom jéggal ñu ci kabira gii bàkkaar bu mag bii ñu def mooy daw bi toolu xare wa illaa mu defal ñu lool wa illaa bu dul lool rek nga xam naa ñu delluwaat ca xare ba malgré tout ma ah. nee na fa ataynaahu qabla salaatil ghadaa ñu dikkal ko avant jullit suba gi fa xaraja mu génn moom aleyhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne manil qawm ñii ñan la mooy ñi ñii yëglu ñan la fa qul naa naxnul farraarun ñoom nekk ñu fi daan di ut ay layle salaam ñooñu dañoo bari woon quoi ñooñu waxuma la triple mais 66 fois la ñu ëppee ñoom ñu ngi ne woon 200000 ñun 3000 la ñu woon non newuñu fi ñun yooyu nga xam ne moom <laughs> ci lañ dëkk <laughs> non mu ne leen ñooñ ñu mu ñooñu may dégg ñuy ñu yëglu ñan lañ mu ne nahnul forraawun ñun ñooy ñi nga xam ne dañoo daw jóge ca toolu xare ba ñu yónni woon fa qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen laa bu leen waxati loolu bal li am ba des antum yéen alakaaruun yéene ñi nga xamante ni alakaaruun fii mooy alkaraaruun ñi nga xam ne dañoo jóge ci xare ba di ñëw di ut si ngir mën a delluwaat voilà ana fi atukum man maay seen mbooloo wa ana fi atul muslimin man maay mboolooy jullit ñi ku soxla kii rek ci man ngay dellu lool moo tax sëriñ bu mat sëriñ boroom xam-xam bu mat kii lii la war a mel mooy dafa war a nekk koo xam ne nit ñi buñ jaaxlee dañuy mën a ñëw ci moom waaw mooy il faut mu am lu mu tanee nit ñi nit day nekk ci entreprise am am problème mu xam ne bu woowee diw de am boroom xam-xam la bu ma ko woowee man na ma cay génne voilà nit nekk ci toolam problème am nit nekk ci famille am problème am ay problème familiaux mu xam ne bu ñëwee ci yow ci diw de non seulement am na néegu biir mooy du lay du du sa secret bi bi nga séq ak moom di ko wax nga xam ne bëggoo kenn yëgal na loolu du ko nettali feneen voilà lool lool lool amaana googu rëy la voilà mu xam ne kii moom lu ma ko wax dina ko te tamit man na maa dimbali ci lii waaw buntu yëpp tëju ci man xaw ma lu ma ji kii sama bopp bi tëju na moom de dafa war boroom xam-xam noonu nga war a mel bi ci solo mooy nga man denc secret boobu te man koo dimbali te yàlla kese tax loolu mu nekk fi ali kulli muslim mu nekk fi a mbooloo pour yépp nga xam ne ku am problème mën a dellu ci moom voilà moo tax xoolal toolu xare yi Seydina Ali waxoon bu kaana ida xamiya alwatiis ittaqaynaa bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bu xare bi taroon ba mbir yi xamatu ñu ñuy def ñun dañuy ñëw ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam allahu akbar moo huwa man huwa asadullah algaalib sayiduna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen nag bu leen waxati loolu yéen yéene ñi ñëw ngir am si ak renfort imaam alxaafiz ibn Kasiir lii nag day dëgëral sama wax ji te ne ñoo dawoon ñii nii lañ doon xëpp suuf mais bokkul ak ñi nga xam ne ñoo fa desoon te Seydina Abdullah ibn Umar bokkoon na ci voilà indi na yeneen riwaaya bon yoo xam ne imaam yow Ahmad moo ko solo bon ci riwaaya boo xamante ne nii yu wér la bu jaar ci ki nga xam ne mooy Gundar an Shu'bat ibn al-Hajjaj di baayu jiitleem an Yazid ibn Abi Ziyad an Abi Layla min Abdurrahman ibn Abi Layla mu waxaat lu mel noonu ne ko noonu imaam at-Tirmidhi daal dinay solo xadiis bak imaam Ibn Maaja imaam at-Tirmidhi nee na xasan laa na'rifu illaa min xadiisi xamuñu ko lu dul ci xadiisu Yazid ibn Abi Ziyad kon te imaam am na yeneen yu indi yoo xam ne euh, euh, euh, moom ba léegi ibnu Umar radiyallahu anhuma moo ko nettali moom imaam alxaafiz ibn Hajar ci xadiis yoo xam ne imaam Ahmad moo ko solo bi sanadin saxiix ñu wax la même chose la moo tax xoolal la même chose la wax euh, kii ne imaam alxaafiz ibn na mu ne lii bokk na lii liy dëgëral sama wax jii ne benn partie ci ci armée bi ñoo daw mais mooy imaam ibn isxaaq ci boppam daal di solo imaam ibn isxaaq ci boppam moo solo luy renforcer man sama sama sama sama kii bi ndax dañu xaddatani abdullah ibn abi bakr imaam ibn Isaaq boo demee ci euh, siiratu ibn Hisham siiratu ibn Hisham rahmatullah alayhi di nga ko fa fekk na ko noon imaam al-Hakim an-Naysaburi soloo na ko jaal Mustadrak mu ne saxiixun ala sharti Muslim wa lam yuxrija imaam ad-Dahabi d'accord ak moom imaam al-Hakim mi solowee xadiis bi dana saxiixun xadiis la boo xam ne bu wér la ala sharti Muslim ci condition imaamu Muslim la nekk walam yuxrijaahu waaye ñoom ñaar soloowuñu ko mooy imaam alxaafiz ibn kasiir alxaafiz albuxaari alxaafiz imaam muslim ibn alxajjaaj ñoom ñaar soloowuñu ko mu ne wa waafaqahu aldahabi imaam aldahabi daal di d'accord ak imaam alxaakim ci wax ji mu wax nii ne ci shart imaam muslim la xoolal imaam alxaafiz kii ibn isxaaq mu ne xaddatani abdullah ibn abi bakr ibn amr ibn hazm sëriñam bu siiw boobu mu ne moom moo ma nettali an Aamir ibn mu jële ci di doomi Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala mu jële ci kenn ci waa kër al-Haaris ibn Hisham xam nga koy al-Haaris ibn Hisham waxoon naa la mooy magu Abu Jahlin ja mi nga xam ne saxaaba bu baax la woon finalement alxaaris ibn hisham bu ko fàtte de gisaguñ tarjamam wahum axway gis nañ ay mbiram wahum axwaaluhu mënata ñoom ñooy ay ay e, kii lañ xaal xaal mooy côté yaay nijaay yi voilà anna umma salama kene sayyidatu ummu salama zawjan nabi di soxnaay yonent bi alayhi salaatu salaam qaalat limraati salama ibn hisham ibn al dafa wax kenn ci waa mbokku alxaaris ibn hisham yi Euh, euh, yaay ummu salama dafa wax denn jigéen boo xam ne muy soxnaay salama ibn hisham ibnul mughira di euh, frère kan abu beneen mbokk frère abu jahlin salama ibn hisham ibnul mughira waaw <coughs> mu ne non non lu may wax ni non non pas kii Euh, ibnul mo moo kii ibnul Mughira bale mbokk ñoom xam nga ñoom Xaalid ibnul Walid ak ñoom kii ñoom Abu Jahl ay mbokku la ñoom ñi ci waa Banu Maxzum nañ bokk voilà mooy mbokk ñoom Seydina Xaalid ibnul Walid ak Abu Jahl ci boppam mu ne euh, kii Ummu Salama dane yaay Ummu Salama dane soxnaay Salama ibn Hisham Mughira ne ko maali laa araa Salama yahduru ndax Salama bi frère kee la woon Euh, nu mu tudd non non non du ko du ma bëggoon wax non mu ne maali mu ne ko maali laa ara salama yahduru salaata maa rasulillah wa maa al muslimin yaa ummu salama wax soxnaa yi salama ibn Hisham ne ko mais lan moo tax gis du ma gis salama bu ñuy julli si ci euh, euh, jàkka ji du ma ko gis muy ñëw di fekk julli yi ak ju ak yonent mi alei salaam ak julli ni lu tax dootul ñëw xaalat soxnaam si ne ko maa yastati'u an yaxruja kullamaa xaraja saaxa bihi nnaas yaa furraar farartum fi sabilillah xatta qa'ada fi baytihi maa yaxruj wa kaana fi ghazaati mu'ta mu ne soxnaam si ne ko non mënatu la génn ndax euh, fama kaana wa kaana fi ghazaati mu'ta nag kay moo ko ciy dolli imaam al-Haafiz ibn Kasiir waaye fële wa maa maa yaxruj la mu ne mais mënatu la génn ndax fu mu génne maa yastati'u presque mënatul am yaxruja mu génne fu mu génn nit ñi daan ko yaa furaar yow mi daw yéen ñi dawoon farartum da ngeen a daw fi sabilillah ci yoonu yàlla hatta qaada fi baytihi maa yaxruj ba looloo tax mu toog këram génn dul mais lii mooy euh, c'est sûr que lii nii ginnaaw bi leen yonent bi alayhi salaatu salaam waxee bu leen ko defati mooy saxaaba yi moom defatuñ ko woon lii c'est sûr que naafiq ñooy def lii ndax naafiq yi ñooy ñenn ñi nga xam ne ñoo mas a nekk Medina lu yonent bon indammu fi saffil muslimin ila saffil muslimin ñoom ci biir kiiwu jullit ñi lañ bokkoon mais problème bi mooy ah dañuy julli di woor di def lépp dang leen di jàppe julli dëkk ay naafiq kibaar lañ ñooñu moo doo gisul jullit bu yonent mi alayhi salaatu salaam ne bu leen waxati lii ñu koy wax yonent mi alayhi salaatu nee woon na sànq non non ñii dawuñu biñ nee dañoo jóge ñu leen di nit ñi di leen sotti suuf yonent bi alei saatu salaam daleen ne déedéet laysu bil furra walakinil qurra insha allah ñii nekkuñ ne dañoo daw waaye dañoo ñëw ut si doole bu soobee yàlla taala kon du ñooñu ñooy dégg saxaaba dégg ne yonent bi alei saatu salaam nii la wax ñu continuer di wax kenn naan ko yaa furraar ba tax dootul ñëwati jàkka ji di daw ndax saa bu génnee ñu wax ko loolu mooy naafiq yee def loolu naafiq ñooy def lool mais ab jullit du dégg yonent ma lay saab saab wax li ab saxaaba muy continuer di ko wax nit ba tax julleek ni mu foore ak jullee ko ci mbooloo yi mu tax dootu ko def lii moom amalul munaafiqiin al kibaar wallah ñoom ñooy def lool looloo tax mu toog kon lii day wone ni ko ñii ñooy ñi dawoon ñii ñooy ñi dawoon voilà moo tax imaam alxaafis ibn kathir ne la qultu la'alla taa'ifatan minhum farru lamma aayanu kathrata jumuu'il aduw wa kaanu akthara minhum bi ad'aafin mudaafa fa inna as-saxaaba radiyallahu anhum kaanu salaasata aalaaf wa kaana al-aduwwu alaa maa dakaruu mi'atay alf wa mithlu haadaa laa yusawwigu al-firaaq alaa maa qad taqarrara falammaa farra haa'ulaa'i thabata baaqiyahum wa fataha Allahu alayhim wa taxallasuu min aydi ulaa'ika wa qataluu wa qataluu wa qataluu minhum maqtalatan cadiima kamaa dakarahu lwaaqidiyu wa muusa bnu uqba min qablih kii imaam alxaafiz ibnu kasiir ba léegi mu ngi ci booleem bi mu ne laa amaana benn mbooloo ci ñoom ñoo dal mooy comme ni ma la ko waxe sànk ba ñu gisee ni mais gars yi dañoo baree baree baree bari bari goo xam ne te gars yi ñoo leen ëppoon muy romain yeeg seen kii ndax ñoom jullit ñi saxaaba yi trois mille lañu ñoom li waa ahlu siyar wax comme ñoom ni ne deux cent mille lañu woon romain yi ak seen alliés arabes yi mu ne talu mel nii nag ku ci kooku mënuñu ne waa ji trois mille yu daje deux mille mënuñu ne deux ku ci daw waruñu sax tuddee daw kat parce que c'est normal mu ne nag ba ñuy dawee sabata baaqiyahum ñeneen ñi daal des wa fataha allah alayhim buur yàlla daal di leen ubbee wa taxallasu min aydi ulaayika ñu daal di rocceeku ci loxoy ñoo ñële après eh, mooy niñ leen niñ leen niñ leen jekkoo woon wa qattalu ñu songu gaay xareet ñoom rey ci ñoom maqtalatan rey gu gu gu mag comme ni nga xam noonu la ko imaam al wax ak c'est imaam Muusaa ibn Uqba avant moom imaam al-Waaqidi léegi bon mu ñëw mu ne wayu ayidu zalika wayu shaakiru bi sihha mu ne day dëgëral lii te tamit euh, wane ak dëgëram di ko gën a dëgëral mooy xadiis sayyidina Awf ibn Maalik al-Ashja'i bi nga xam ne jotoon nañ ko gis luy wane ne te ci imaam waxoon nañ la imaamu ahmad moo ko solo naka noon imaamu muslim ibn al ak imaam ibn maaja radiyallahu taala anil jamii ñoom ñoo ah, imaam abu daawud lu may wax nii imaam abu ibn maaja imaam abu daawuda as rahmatullahi alayhi <coughs> jamii mu indi loolu ngir ne lii day gën a mu ne moom imaam alxaafid ibn kathir wa hada yaqtadi annahum ganimu minhum wa salabu min ashraafihim wa qattalu min umaraa'ihim wa qad taqaddama fi ma rawaahu albuxaariyu anna xaalidan radiyallahu anhu qaala indaqqat fi yadii yawma mu'ta tis'atu asyaaf wa ma thabata fi yadii illaa saxiifatun yamaaniya wa hada yaqtadi annahum athqanu fiihim qatlan walaw lam yakun kadhalik lama qadaru ala taxallus minhum wa hadha waxdahu dalilun mustaqil wallahu a'lam imaam alxaafiz ibn kathir ba léegi mu ne wa hadha surtout xadiis sayyidina awf ibn malik al ashja'i bii ne waayam ja madadiyu yaman ba ba mu rayee waa ji ginnaaw gi bañ paree ci xare bi Seydina Xaalid ibn Walid da ne ko li nga am ci butin bi dafa bari wàññi ko loolu day ware ne mu ne lii day ware ne këne ñoom ganimu minhum te xadiis mu ngi ci Sahih Imaam Muslim mais këne ñii am nañ ci ñoom butin gagné nañ leen bam ci ñoom bi te butin wasalabu min ashrafiin ba pare nangu ci seen ñi nga xam ne ñooy seen ñu tend ñi ndax koo xam ne waa ji yoroon fas wii nga xam ne fi muy toog la jaaseem or la xeej yi mu yor or la kooku kooku du ko ndaw ah kooku du ko ndaw kooku ci ponkalu romain yi la war a doon mu ne te loolu mooy wane ne kon ñu mel noonu rey nañ leen ba jël ci ñoom loolu waqattalu min umaraihim rey nañ ci seen ci seen seen généraux yi ndax waajooju moom ci ñoom la waroon a bokk waqad taqaddamata mu ne te jiitu na ci li nga xamante ne moom la imaam al Buxaari solo que ne Seydina Xaalid ibn Walid ci boppam moo ne damm na ci sama loxo bésu bésu Mu'ta gis nga xare Mu'ta bii mais neuf neuf jaasi damm na ci sama loxo finalement benn jaasi moo ma dese woon boo xam ne jaasi la joo xam ne buñ defee Yaman buñ defare saxiifa safihatun safihatun yamaniya jaasi joo xam ne kojug Yaman la mooy fabriqué di yaman a yaman bu imaam alxaafiz ibn Kasiir ne wa hada yaqtadi annahum asxanu fihim qatlan lii day wane ne rey nañ ci ñoom rey bu metti ci romain yi ndax bu demewul woon nii ndax loolu moom noonu rek nga mën a mucc gaa yi mënuñ la song ndar kepp la nga fexe ba rëcc ta fekk yow xare woo gaa xare bu tar ba rey ci ñoom ak tamit mais butin de guerre bi ñu wax ni mu ne lii rek loolu dalil boo xam ne moom à part la moom képp mu ne tëli wa hada huwa ixtiyaaru Muusaa ibn Uqba wal Waaqidi wal Bayhaqi wa hakaahu ibn Hishaam an Zuhri comme nañ ko waxe woon mooy wax jii que ni dañoo xare gañe moom la imaam Muusaa ibn Uqba wax moom la imaam al Waaqidi wax moom la imaam al Bayhaqi wéral daldi bi sanadin da'if moom ne nettalin ma koo xam ne am naa ci mu kóolute ci imaam az-Zuhri imaam <coughs> imaam ci alxaafis ibn Kathir mu ne ba léegi bon bokk na li liy dëgëral suñu affaire bii nii mooy waqad dakara ibn Isxaaq anna Qutbat ibn Qataada al-Udhri wa kaana ra'sa maymanati al-muslimiin hamala ala Maalik ibn Zaafila qaala ibn Hishaam wa yuqaalu Raafila wa huwa amiiru a'raab an-nasaara fa qatalahu wa huwa yaftaxiru bi daalika di wax naan taantu bn zaafilata bn al-iraashi bi rumxin madaa fiihi tumma nxatam darabtu calaa jiidihi darbatan famaa laka maa maala xusnu salam wa suqnaa nisaa bani cammihi gadaata raquuqayni sawqan naam imaam alxaafid ibn kasiir mu ne bokk na ci liy dëgëral suñu wax ji ba léegi mooy li imaam ibn isxaaq wax imaam ibn Isaaq moo ko wax man waxuma ko moom moo ko wax soloo ko te ngi ci siiratu ibn Hishaam mu ne këne Qutba ibn Qataada al-Udri gisoon nañu tarjama walillahi alhamdu wal minna te moom moo ne woon alladhi kaana ala al-muslimiin moo ne woon ci côté ndeyjooru droitu armée jullit ñi moom dafa wax hamala ala Maalik ibn Zaafila fa qatala dafa mooy Maalik ibn Zaafila yaa ngi koy fàttale bañ na ne ro ci euh, arab yi nekk foofu min laxm ñoom juzaan ñoom bali ñoom bahra ñoom ñooñu ci tribu arab yooyu dañoo dajale cent mille personnes yoo xam ne ki leen jiite woon mooy Maalik ibn la ngir ñu dimbali seen chef di Qaysar di César ci xare bi César indi tamit cent mille Malik ibn Zafila moomu nga xam ne moo jiite woon arabu euh, parti arabu euh, armée César bi kooku la Qutba ibn Qatada Qutba al-Udri ne man maa rey xamala ala Malik ibn Zafila fa qatala da songu rey ko te kooku moo jiite woon côté parti arabu kii lu mu ne lii lépp day wane ne waaye yow ñii dañoo xare rey ba rey chefu ñi jiite woon côté arabe yi ci armée romaine yi ñi ci nekkoon ay arab ba pare moom muy wax ay ay ay ay kii ay vers di di puukarewu di di di di di wax naa ta'antum na Zafilata ibn al-Irashi man Qutbat ibn Qatada man maa rey ibn Zafila ibn al mooy Irashi yi bañ la waxoon rajulun min Irash di nga xam mooy mooy moom nii la woon mooy Maalik ibn Zafira bokkoon ci waa Iraash moo tax mu ne ta'antu Jamna ibn Zafira man Qutba maa jam ibn Zafira ibn al-Iraashi bi rumhin lan laa ko jamee sama xeej mada fiihi thumma inhatam bi ma ko jamee dama koo jam mu dugg ci biiram ba damm ci biir bi dorobtu ala jiidihi bi ma ko jamee ba mbir mi dam ma jël kii bi ngàdd ko ci doq darbatan dóor goo xam ne mais bi ma jëlee sama jaasi àggale ko jaasi laa dóor ci doq gi tël fa maala kama maala rusnu salam comme garab goo gële ñu xame ci salam ni fëyi naawe mais ba ma ko fëggee ba ma ko fëggee sama jaasi ci doq gi noonu la la la la la bopp bi naawee comme fëy gu naaw bu ngelaw li ñëw ëf mu jóge ci garab noonu laa ko dóore mu jam ko mu damm ci biir bi ma cor bopp bi bopp bi dali nële comme fëy bu tàqale ko garab nga ko téye woon wa ni nisaa an nisaa bani ammihi ba ñu ko reyee gañe leen ñoom ñu daal di wommat jigéenu bani ammihi doomu bàyyi ci xam yi mooy ñun waxuma la dama koo rey kese mais dañoo mujj gañe leen ba am fa jigéen ñi ñu indaale woon keroog ñoom ci xare bi ñu daldi leen jàpp def leen ay jaam xadaata ni raquqayni sawqan naam mooy mooy eh, eh, eh, ngoon ak raquqayni benn bërëb la ab bërëb la mooy ngoonu foofale sawqan naam ñu daldi leen wommat comme ni ñuy wommate li nga xam ne mooy troupeau yi noonu lañ leen jàppe kon mu ne waaye yow imaam alxaafiz ibn kathir mu ne wa hada yu'ayyidu ma nahnu fii li anna min aadati amiril jaysh ida qutil an yafirra asxaabuhu thumma innahu sarraxa fi shi'rihi bi annahum sabu sabaw boog sabaw min nisaa'ihim wa hada waadihun fi ma dakarnaahu wallahu a'lam mu ne eh, thumma innahu mu ne wa hada lii nii vers yi imam ibn Sa'd indi yu ayidu day dëgëral ala ma nahnu fii day dëgëral ci li ñu ne ci lii nii mooy wax ji ñu wax ne mbir mi nii la demee ñi daw mooy ñële ñoom Seydina Abdullah ibn Umar ñoom Salama ibn Hisham ibn al-Mughira ñoom ñoo daw ak ñi ñoom ñoom Seydina Xaalid ak ñii daw na mu ne lii mu wax ci veeram yi day dëgëral suñu position li anna min aadati amiril jaysh ida xutil ndax lii aadata ñuy xame ko këne ci xare mooy bu ñu reyee amirul jaysh ke jiite armée bi kii mooy partie arabe bi ci jaa ci armée romaine bi an yafirra asxaabuhu mooy gaayam ya daw summa innahu lool lañ xam ci aada mais du lay demee ndax looloo tax bi ñu reyee ñoom sayyidna naa euh, ci jullit ñi Seydina Zayd Jaafar ak Abdullah ibn Rawaha ñépp dawuñu mooy am nañu daw mais ñépp dañoo des ba ñu jox raaya yi ki nga xam ne mooy Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ñi sax du dañoo kii rek daw ca ndax ku mel ni Seydina Abdullah ibn Umar nañ gis këne moom gis na keroog bi ñu faatee Seydina Jaafar bi nee na waqaftu ala Jaafar bañ ko faatee gis na ko mais ñaa mais mu wax lim li mu gis ci ay fett ay xeet yu ñu ko jam mooy ne moom avant mu fay jógee di daw mooy gisoon na loolu moom ndax Seydina Jaafar mooy deuxième ku ñu rey foofu ci umara yi avant ñuy rey Seydina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anil jami' kon mu ne kon imaam al-Hafiz ibn Kathir mooy aadaay jaysh yi bu ñu reyee amir bi mu daal di daw loolu mooy ci aadamee wax nañ la du tout le temps noonu lay demee voilà thumma innahu mu ne taq sayyidina Qutbah al-Udhri radiyallahu anhu mais moom sarraha fi shi'rihi wax na lu leer ci poemam bi bi annahum sabaw min nisaa'ihim kene ñoom jàpp nañ ci jigéenu waa mooy tribu arab yooyu doon jàppale Qaysar lim ne wa suqnaa nisaa bani ammihi ghadaata raquqayn saw na'am ñu ñu wommat jigéenu waa bàyte xam yi ngoon ak raquqayni buñ naan ngoonu déqali ga comme loolu la rek sawqa na'am ñu daal leen wommat wommatu li nga xam ne mooy ni ñuy wommate gàtt yi mu ne waa moom kay leeral na ci kiiwam bi këne mu ne wa hada waadixun que ne dañoo jàpp sax ay jaam yu jigéen mu ne lii leer na fii ma dakar naa lu ñuy wax walla te buur yàlla alam moo ki gin a xam voilà léegi loolu <coughs> lii nii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër incha moo tax imaam Ibn Ishaq waxoon naa imaam Ibn Ishaq waxam ji waxul noonu rek mu dem ndax imaam Ibn Ishaq après lim ne gars yi dañoo daw euh, dafa kii rëccal gars yi baat en retrait moom da xam nga xam nga dernier kii bi pardon mooy dernier kii bi imaam kii wax euh, <coughs> ala imaam Ibn Ishaq wax muy waxu xutba Seydina xutba Ibn Qataada ak wayam bi mooy. <coughs> mooy bi sanadin da'if la mooy sanadam wérul da imaam ibn Isaaq <coughs> dafa ñëw rek nañ waqan kaana Qutbatu ibn Qataada al-Ulayyi sans pour autant mu am benn càllale voilà loolu il fallait imaam ibn Isaaq moom kantaa waxam ngir ne gaa dañoo daw moom tamit am na benn genre boo xam ne da koo nettali boo xamante ne nii tamit mook boobooyam mooy sanad dafa ñëw rek nettali voilà ndax dane waqat kaana fii ma kaana min amri nnaas wa amri xaalid wa muhaashatuhu binnaas wa insiraafi bihim mu ne qays ibn al muhassir al ya'muri ya'tadiru mimma sana'a yawma idin wa sana'a nnaas mu ne bokk na ci mbiru nit ñi ak mbiru seydna xaalid ak ni mu fexee ba rocceeku ak nit ñi waaw ba génn ci loxo yi yéeféeru romain yeeg ñiñ àndaloon mu ne mooy li ak li Qays ibn Muhassir wax Muhassar al-Ya'muri di wax ci ay poème yoo xam ne da ci doon di ga di di excuse wu ci li nga xam ne moom la def moom aha ak nit ñi lañ def keroog voilà mu wax vers nga xam ne vers yi <laughs> bi mu naan waqaf eh, fa wallahi laa tanfakku nafsi taluumunii ala mawqifi wal xaylu qaabi'atun qublu ba fi muy waxe naan wajaashat ilayya nafsu min naxwi jaafarin bi mu'tata id laa yanfa'u naawila nablu mu naan waqaftu biha laa mustaxiizan wala laa mustaxiizan fa naafidan wala maani'an man kaana lahu al-qatlu wa damma ilayna hujzatayhum kilayhima muhajizatun muja mo muhajiratun la mushrikuna wala uzlu ba veer bani veer yi jeex imaam ibn Ishaq ne eh, eh, eh, fa bayyana Qays ndax Qays dane moom du deñ fa wallahi la tanfakku nafsi talumuni mu naan maa ngi wàcc yàlla mooy di di am remords Eh, di am remords laa tan fakku du deñ nafsi <coughs> sama bakkan <coughs> sama bopp du deñ di ma yedd ala fii ci sama taxawaay la ma defoon keroog fekk fas yi xaabiatun xublu ñu xool ci yeneen côté yi di xool seen bët yi ci yeneen côté yi mooy ñu ñun sama position keroog moom sincèrement maa ngi ko yëccu bon ndax moom dafa jàpp ne dañoo daw mooy dañoo daw moo tax mu ne fu ci xelam demee rek ca keroog affaire yi dafa metti woon ba tiitaange dugg ko wa jaashat ilayya nafsu min nahwi ja'farin bi muktata id la yanfa'u nabila nablu dafa tiitoon affaire yi voilà moo tax euh, euh, euh, mu ne fa nga xamante ne laa yan faun naa bi lan nab lu boroom ki yor ay fet fettam yi jariñu ko dara jariñul fett yi jariñul ki ko moom dara léegi imaam ibn Sa'd nag naan fa bayyana Qaysun Qays daal di leeral fii maxtalafa fiihi naas min daalika fii shi'ri mais mu leeral li nit ñi wute imaam ibn Sa'd xamoon na ne mbir mi wute bi am naa faut pas kii que ne moom xamul woon ne am na ñoo xam ne dañ ne non non ñoom dañoo xare gañ moo tax mu ne mu leeral li nit ñi wute anna al qawma xaajazu wa karihu al mawt wa xaqaqa inxiyaaz Xaalid bi man ma mu ne lii nag Qays veeram yi dafa leeral li nga xam ne moom lu nit ñi wute hein que ne nit ñi dañoo moytandiku dañoo feer protéger wu wa karihul mawt dañoo dem bañ a dee waaw te mu dëggal inhiyaaza Xaalid le fait roccee ko nit ñi ànd ak ñi mu àndal voilà loolu la imaam Ibn Isaaq daal di ay waxam imaam az-Zuhri kii imaam ibn Hishaam bi mu ëndee wax imaam ibn Hishaam bi mu ne fa amma az-Zuhri fa qaala fii ma balaghanaa mooy lañ waxoon mu ne kanta imaam az-Zuhri de wax na ci li nga xam ne moom lañ jotee que ne amara al-muslimuuna alayhim Xaalid ibn al-Waliid fa fataha Allahu alayhim wa kaana alayhim hattaa qafala ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kanta nag imaam az-Zuhri waxul li imaam ibn Hishaam waxa ah. waxul li taalibeem bi moom dana ci lim ñu jote ñun imaam Ibn Hisham keneen dafa digal jullit ñi ba jullit ñi dañoo fal Seydina Xaalid ginnaaw bi ñu ràyyee ñële fa fatahallahu alayhi buur yàlla def ñu gañe gañe noonu yi romain yeeg ñu ñaan ba ni nga xam ne moom moo leen jiitoon ba ni ñuy agsee Medinatul Munawwara ginnaaw loolu léegi finalement foofu la wax ji yem mooy insha allah al imaam al xaafis ibn Kasiir mujj wax nii mais dëgëraluñ ko façon dëgëralum bi mu defoon ba dañu waxoon ne jël waxu imaam al Waaqidi di ko euh, kii boog waxu imaam ibn bi nga xam ne riwaaye bu wér la loolu du mën a ne mais li mu wax nii ak li mu jëlee imaam al ñoom imaam euh, Ahmad solo koog ñooñu ci Seydina Abdullah ibn Omar ne dafa bokkoon ci ñu dawoon loolu day wane ne daa am ñoo xam ne dañoo dawoon ci du ñépp te loolu mooy li dëggal yo mooy yonent ma lay saar wax moo ko gën wane que après am jaasi ci jaasi yàlla yi daal di jël euh, drapeau bi na ni ba ni buur yàlla di ubbee di ubbee di leen ubbee ak xadiis imaam muslim beek imaam ahmad bi nga xam ne foofu seydina <clears throat> Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu wax na li nga xam ne noonu la deme dëgg-dëgg ne ñoom dañoo gañe ba madadiwam boobu kook mu àndaloon butin ba mu jëloon ci guerre bi te butin mooy ku daw mënoo am butin de guerre ku ku daw kay yow yaa fay bàyyi lu tax say noon am butin de guerre waaye comme que li eh, ci xadis bu wér la mun sax imaam muslim te imaam ahmad bi sanadin saxiix loolu day wane nekkoon kon yi ñoom ñoo mujju gañe am na nag ñu daw comme li imaam ni sax wax am na comme imam Ibn Omar ni mu ko ni mu ko waxee ne ñun dañoo daw ak kii tamit li mu wax ne ñun dañoo daw muy Qays li mu wax mooy loolu la voilà <laughs> loolu la voilà kon lool insha mooy li gën dëgër waxu imaam mooy dajale bi moo gën dëgër que duñ ne kenn dawul woon duñ ne tamit ñépp songaat romain yi gañ am nañu daw ña fa des ñoom ñoo song romain yi noonu lañuy boolee mbiri insha allahu taala <coughs> kon nag ci noonu lañ paree ci loolu mais ghazwatu moto bi paree guñ ci waaye eh, bon nañ def liñ dige woon après bii ñëw ñu continuer ba léegi kon gis nañ xale bi xare bi ni mujjee gisaale lañ ko ci wax yi loolu gisaale nañ ko j'espère que xam nga léegi ni mu dem mooy am na ñoo xam ne dañoo daw keroog am ñoo xam ne dañ faa des ba ni buur yàlla defee ñu gañe am butin de guerre ci ñoom voilà ak li Seydina Xaalid ibn al-Walid wax inda al imaam al Buxaari kene keroog neuf jaasi damm na ci sama loxo finalement dese ma woon lu dul benn loxo benn jaasi boo xam ne ko jug Yaman la waaw moo mujj des ci sama loxo man Sayyiduna Xaalid ibnul Waliid Abu Sulaymaan radiyallahu taala anhu wa ardaa kon léegi kon <coughs> lan moo ñu dese woon dañ ne woon dañuy def tarjama koo xam dañ ko fàtte woon muy Seydina dañ ne woon gisuñu woon tarjama al-Alaa ibnul Hadrami al-Alaa ibnul Hadrami radiyallahu anhu moom ñu ngi waroon def tarjamaam bi nga xam ne ci la gis lettre yi avant ñuy dugg ci ghazwatu Mu'ta moom ku mel ni imaam al borom siyaru a'laami nubala def na tarjamaam inshaa allahu taala def na ko boroom siyaru a'laami nubala boo demee ci tabaqaatu ibn Sa'd tamit ak imaam al-Haafiz ibn Hajar ci def na tarjamaam tamit moom nag mu ngi tuddoon al-Alaa ibn abdillah ibn ibn am nañu ne <clears throat> ndax tur bi dañoo wute dañoo wute ci est-ce la wala abbaad ci maam ji turu maam ji voilà am ñu ne abbaad la abbaad abbaad voilà ibn ak la tuddoon al-Alaa ñu gën xamaa nag al-Alaa ndax ñoom Hadramawt mooy seen cosaan Hadramawt fële ca Yaman moo tax imaam Ibn Isxaaq ne waaliduhum ndax ñoom ñu bari lañ woon al alaa ibn al hadrami mi dafa amoon ay frère ay frère yoo xam ne yu siiw lañu woon <laughs> kenn ki kenn ki amr ibn al hadrami moom la kële rayoon euh, yaa ngi fàttaleku sariya bu ba amoon ci ashhurul hurum bu seydinaa abdallah mooy frère wu soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam Abdallah ibn Jahsh Taliya lañ woon yonent bi alayhi salaatu dem ba côté Quraysh ngir xool waa Quraysh ci luñ ne far ñu dem daal di fay rey kenn ci waa Quraysh mu doon Al-Alaa ibn al-Hadrami euh, non Amr ibn ba yas'alunaka an shahril haraami qitaalin fii yaa ngi fàttaliku lool ñu ngi lay laaj ci weer yi nga xam ne mooy weer yu normal yi ndax est-ce que rayaate am na ci sariya bu seydina abdallah ibn jahsh radiallahu taala an frère kii lañ fa rayoon moo tax ndax ñoom dafa amoon kii <clears throat> frère boo xamante ne nii euh, bu tuddoon Maymun moom al Alaa ibn al-Hadrami Maymun ibn al-Hadrami kooku nag ku siiw la boo demee ci fële Makka ci kaw Makka am na teen bu ñu fay tudd Bi'ru Maymun Bi'ru Maymun Maymun bii la frère al Alaa ibn al-Hadrami bii lañ ko tudde woon waaw ñoom nag cosaanoo wuñu woon Quraysh ñoom Yaman lañ cosaanoo mais ay allié wu papaay Abu Sufyaan lañ woon Harb Abu Sufyan ibn Harb voilà mooy ñoom allié wu bàyyi Abu Sufyan lañ woon ñu mujj fa nekk noonu moo tax ñu leen al-Hadrami eh, <coughs> Maymun boobu nag ku siiw la frère la woon moom lañ tudd Bi'ru Maymun teenu Maymun foofu la ca Makka ca kaw eh, moom nag ndax teen boobu moom moo ko moo ko frère di Maymun moom moo ko moo ko moo ko bënnoon mooy moo defaroon teen bi mais c'était juste c'était avant avant révélation bi ci yonent mi alayhi salaatu salaam la ko defoon moo tax mu siiwoon ñu doon woowee teen ba nag bi biiru Maymun comme taliwee ñu naan jàllu picc nga xam ne jàllu picc dafa doon jaay picc yaakaar naa <laughs> ñu mujj tali waa tali jàllo voilà tali jàllo naan tali jàllo waaw mu siiw lool ca banlieue ba ak Pikine Pikine ak foofu bu ne tali jàllo rek ñëpp xam ne jàllu picc tax ñuy wax voilà mais comme loolu la foofu nag dafa am màkk benn teen bu siiw buñ naan bi'ru Maymuun Maymuun ibn al-Hadrami frère al-Ala ibn al-Hadrami bii la ndax moo ko bënnoon beneen ñeereen ñaari frère bi kenn ki moom lañ ndax bi Amr ibn al-Hadrami moom lañ rayoon foofu foofu fële ca sariya bu Seydina Abdullah ibn Tali'a la woon mooy dañ leen a yónnoon ngir ñu dem mission d'observation loolu voilà xool pour palper le le pouls far ñu rey fa wa amir ak amir ibn al-Hadrami ñii ñëpp ay frère la ñoom moom Maymun ibn al-Hadrami Amr ibn al-Hadrami ak Amir ibn al-Hadrami kaanu ñoom ñëpp dañoo nekkoon frère ay frère al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu ta'ala moo imaam ibn Isxaaq ne kii nii kaana waaliduhum alxadrami mu ne seen baay di alxadrami moom dafa kii woon euh, nu mu tudd aliyewu Harb la ibnu Umayya comme niñ ko waxee la wa huwa min bilaadi Hadramawt moom ca Hadramawt ca foofu la ko la kojoo wasmuhu Abdullah ibn Abbad ibn Sadaf imaam abdullah ibn eh, imaam ibn Ishaq mu ne turu al Hadrami al Hadrami mooy ko jox Hadramawt mais fiom fi mu ni mu tuddoon mooy abdullah ibn Abbad ibn Sadaf di doomi ku ñuy wax Sadaf voilà loolu kon moo jëm ci wàllu moo doon kan ay mbokkam ak yooyu ah, moom c'est euh, kii al euh, Ala ibn al euh, Hadrami radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu salaam di yónnee lettre yi ci buur yi moom mii la yónni woon fan ci malikul bahrayn malikul bahrayn mooy al Munzir ibn Sawa al Abidi léegi moom moo yóbbu woon lettre bi moo tax moom euh, Seydina Amr ibn al-Hadrami radiyallahu anhu même ginnaaw gi <coughs> ndax moo fa toogaloon yeneen Abu Hurayra radiyallahu anhu dane ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax boobu wérul ndax imaam al moo ko solo bi di imaam Ibn mu ne euh, <clears throat> moom mu ne ki ko euh, dane ci saalim mawla bani nasr la ko jële na imaam al-Waaqidi dane xaddatani abdullah ibn yazid an saalimin mawla bani nasr qaala mu ne sami'tu aba hurayra dégg naa seydna abu hurayra radiyallahu anhu yaquulu mu naan ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma'a euh, <clears throat> al-Alaa ibn al-Hadrami seydna abu hurayra radiyallahu anhu dane ba'athani yónni na ma rasulullahi ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam daf maa yónni ak ki nga xamante ne mooy al ala ibnul hadrami moom laa àndaloon fan lañu yónni woon <coughs> mooy xadrama fële nu ma naan xadrama Bahrayn lañu yónni woon mu ne wa après mu daal di koy yonent bi alei satu salaam dénk comme que moom la jiitaloon muy àl ala ibn alxadrami sayyidina ala ibn alxadrami mu dénka nekkoon dénk ko ci Abu Hurayra mi mu àndal yiiw nee na ma ko nag nee na mu ne ma mu ne fasalna qaala lii bi ñu déparé di dem moom si al-Alaa ibn al-Hadrami man Abu Hurayra inna rasulallahi sallallahu alayhi qad awsaani bika xayra fanzur maadha tuhib mu ne ma ah yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam daf ma yiiw ak yow mooy may def ci yow jëflanteeg yow ci yiiw léegi nag man al Alaa ibn al Hadrami fanzur dama lay bàyyi nga xool maada xoolal loo bëgg rek loo bëgg rek wax ma ko <coughs> voilà fanzur maada tuhib loo bëgg rek waxal <coughs> nee na bi ma waxee loolu ah ma ne ko nag ma ne ko euh, kii nu mu tudd nu mu tudd nu mu tudd euh, al Mundir ibn Sawa heureusement ñoom biñ demee wala dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw nee ma ne ko ma ne ko euh, <coughs> hmm, lu ma doon waxati mu ne ma seetal loo bëgg ma wax ko nee na Abu Hurayra ma ne ko lii laa bëgg nga defal ma ma lay noddal bokk na ci lim ko wax mu ne ko nga defal ma ma lay noddal waaye <coughs> sanad boobu dafa wéradi waaye sanad boobu dafa wéradi dafa wéradi moom ba demee bañ ko yónnee ci al-Munzir ibn Sawa ima al-Munzir ibn Sawa xam nga ma mujjoon na tuub mujjoon na tuub al abdi moo tax mu ne amal alaa malikal bahrayni lam yaghimi kanta al alaa moom mu jublu ci malikul bahrayni buuru waa bahrayni lam yaghimi moom daldi wul absente ci lislaam bal li am ba des mooy tuub na daldi dëggal moo tax moom foofu la ne woon moom seydina al alaa ibn al hadrami Ah. ginnaaw gi bi yonent mi aleyhi salaatu nga xam ne noonu ko imaam imaam solo radiyallahu taala anil jamii mu ne seydna abu bakr dafa dafa dafa yebal al alaa ibn al hadrami fa xaraja min al madinati fii sittati ashara raakiban ànd ak seize ñoo xam ne dañoo war bindal ko benn lettre ne ko koo dajeel ci réewu jullit ñi ci ci goxi jullit ñi nañ ànd ak yow ci xare bi nga jëm mu ne ah, fa saaral ala fi man tabi'ahu xatta laxiqa bi xisni juwaasa fa qaatalahum falam yuflit minhum ahad nee na mu continuer ku mu dajal rek wax la li xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di seyna Abu Bakar wax ko gaay di arme bi di yokk ñuy yokk nee na ba ñu dem fi fañ leen yebaloon muy <coughs> la citadelle de Juwasa benn dëkk la bu nekk Bahrain nga xam ne waa Abdu Qays ñoo ko moomoon voilà yaa ngi fàttale ko xadiis imaam al Buxaari boobu bële bu imaam ibn Abbaas bi kenn jumaa buñ bëkk dajale da loolu yaataloon nañ ci bi ñuy affaire àjjuma mooy fii masjidin Abdul Qays bi Juwaasa fil Bahrayn foofule mu ne fa qaatalahum mu daldi xareek ñoom kenn rëccu ci mu ne ginnaaw gi mu dikkal alxatif wa biha jamun fekk fa beneen mbooloo ci noon yi fa xaatalahum mu xareek ñoom fan hazamu ñu gañe leen mu ne gaa yi dugg nag mooy gaa yi ne foofu daldi dem ci zaara mu fekk leen foofale benn bërëb la mu daldi leen fekk foofale moom seydna al ala ibn al hadrami yi bañ demee nag géej gi moo doxoon seen diggante mu daldi jaar ci géej gi lañ xuus waaw jaar ci géej gi ak seeni fas ak seeni gëléem ñii di dox mu jaar ñu jaar ci géej gi ba jàll dem ndar kepp gaaya <clears throat> ilaa an tuufiya dañ leen ak siège bi dafa gudd ba Seydina Siddiq génn na àddina ci diggante bi <clears throat> gaay yooyu nag biñ leen ndar waa zaara affaire yi metti lool ñu daal di demander ñu daal di def paix mu daldi nangu daal di def ak ñoom ay accord après mu jóge fa xarek waa ahlu daarin mu daldi di fay rey yu bari xare fa xare bu tar mu daldi di yónni urfu urfuja ci tafesu faris mu daldi di ngir daldi xare ji foofale ca tafesu faris te ni ñuy ub ba ni ñuy ubbee benn île boo xam ne foofu la nekkoon mu daal di fay defar benn jàkk moom seydina al alaa <coughs> ibn al hadrami après seydina umar ibn al xattaab radiyallahu anhu koy kii noonu daldi na koy conforter ci affaire bi ba bam nee xalifa comme ñi nga ko ne ko mujaalit solo bi sanadin da'if mu jëla ko ci Sha'bi euh, loolu yéen beneen problème la ash-Sha'bi lii muy nettali fekkew ko anna Umara kataba ila al-Alaa ibn al-Hadrami wa huwa bil Bahrayn an sir ila Utbata ibn Ghazwan faqad wallaytuka amala wa dhanantu annaka aghnaa minhu fa a'rif lahu haqqahu Seydina kii ne <coughs> Umar radiyallahu anhu dafa bind ci dafa bind ginnaaw as-Siddiq al mu ngi woon Yaman Bahrayn bokk comme ni ko fa Siddiq yónne woon yeneen ci malay sar saab yónne woon ko fa mu doon yóbbu lettre bi ci al-Mundhir ibn Sawa malikul Bahrayn lam yaghimi mu ne après léegi euh, nu mu tuddati mu ne ko demal mu bind ko lettre fekk mu ngi Bahrayn mu ne ko demal ci Utbat ibn Ghazwan moom gis nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna ne ko mooy nee ko remplacer naa ko ak yow ndax man am naa njortu ko ne yow yaa ko gën a euh, a mën a taxawu li nga xam ne mooy liggéey bi voilà yow lañ fi gën soxla yow lañ gën a doylu ci mbir moomu waaye na nga ko xamal ay àqam mu ne nag bi nga xam ne ci la génne moom fii ci la génne moom al-Mundhir ibn Sawa ànd ak non man al-Mundhir ibn al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu anhu ànd ak Abu Hurayra ak Abu Bakra bi ñu àggee bërëb buñ naan Biniyaas foofu la génne àddina moom Seydina al-Ala ibn al-Hadrami bu mu génnee àddina nag fa rajaa Abu Hurayra ila al-Bahrayn Abu Hurayra daal di delluwaat Bahrayn moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu wax ne da doon wax naan eh, ra'aytu min al-alaa'i thalathata ashyaa laa azaalu uhibbuhu Abu Hurayra gis naa ci al-Alaa ibn al-Hadrami gis naa ci al-Alaa ibn mbir yoo xamante ne nii ba du deñ ma koy sopp ndax ñetti mbir yooyu ma gis ci moom ba faw mu ne qataa al baxra ala farasihi yawma daarin gis naa mu xotti géej gi géej gi golf bi noonu géeju golf bi mu mu mu daal koy xotti Bahrain gis nga entre Bahrain nag Iran ak yooyu géej la voilà la mer du voilà mu xotti ko jaar ci kaw géej gi bés boobu ñu doon xare ji daare yi wa qadima yuridul bahrain mu dégmal di jëm ci bahrain fa daa allaha biddahna nee na mu ñaan buur yàlla ci foo xam ne àll goo xamante ni naan du foy foy la gu dara amul vraiment désertique mu ñaan buur yàlla buur yàlla fa nabaa lahum ma fa nubia lahum ma un fartawaw bi mu ñaanee moo dañu ñëw di dem foofu baxeen ci yoon bi mais ñu ne àll boo xam ne foy foy naan foy foy goo xam ne désert goo xamante ne ni mais toq ndox amuñu ko ta armée lañu ak niñ bare nee na mu ñaan buur yàlla buur yàlla daldi du daa taw mais benn ndox moo bal na ci suuf moo génn ci suuf ba ñu naan ci ba ba ba ba màndi ba mën duy suñuy mbir mu ne loolu tax na ba léegi duma deñ di sopp Seydina al-Ala ibn al-Hadrami man Abu Hurayra mu ne te li ci yéeme kat wa nasiya rajulun minhum ba'da mata'ihi faradda fa laqiyahu wa lam yajid al-ma mu ne bi ñu fa jógee foofu noonu bërëb boobu noonu mu ñaan ba buur yàlla daldi génne ndox foofu nee bi ñuy dem ñu jóge fa di dem am koo xam ne dafa fàtte lenn ci ay bagage foofu la mu dellu mais source d'eau boobu gisatu ko fa gisatu ko fa du tout ah mu dellu fa walam yajidil ma ndox ma new fa mooy ne dama ko defoon ngir ñaanu sama <clears throat> jaam bii man borom bi bu sell bii da laalaa ibn al def naa ko soxla kii nañ dem nañ mu dindi war waaja dellu di uti kii moom fekku fa dara Abu Hurayra radiyallahu anhu sayna Abu Hurayra war mu ne wa maata wa nahnu ala ghayri ma fa abdallahu lana saxaaba fa mutirnaa fa xasalnaahu wa xafarnaa lahu bi suyuufinaa wa dafannaahu walam nulxid la mu ne beneen mbir boo xam ne tax na ba léegi ma sopp ko mooy moobu noonu bi ñuy dem noonu mooy bii leen Seydina Omar nee dem leen wax leen ñu dem fi ñuy dem eh, nee <coughs> mooy dernier voyage am boobu mu ànd ak ñoom ak Abu Bakra radiyallahu anil jami' mu ne wamaata takkat bi muy génn àddina wa nahnu ala ghayril ma ci yoon bi fi ñu doon dem ngir fa ñu Seydina Omar joxoon dem mission mais ñu yoon bi amuñu dara ndox gisuñu fa ndox nee na naka naka noon rek bi génnee àddina amuñu ndox ñu jaaxle yooyu nee na fa abdallahu lana naa saxaaba sa sa pas saxaaba de saxaaba mooy kuy mooy comme saxaabi yi mais saxaab mooy saxaaba mooy mooy mooy niir nuage nii niir yi indi taw muson bi buur yàlla daal di ñuy feeñalal loolu fa mutir naa mu may ñun waaye ñu taw taw bu bari waaye bañ mën a duy suñu ndab yi fa xasal naa ko ñu daal di koy sang ni ñuy sange ku faatu waxafan naa lahu bi suyu fi naa ñu utiliser suñu jaas yi ngir gasal ko foo xam ne moom lañ koy denc moom Euh, al-Alaa ibn al-Hadrami kon noonu la génne àddina Seydina al-Alaa ci jamonoy <coughs> jamonoy kan Seydina Umar ibn al-Xattaabi radiyallahu taala anhu ci la génn àddina moom Seydina al-Alaa ibn al-Hadrami radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala kon xam naa tey dañuy yem ni insha allahu taala ci jataay bii di ñëw nag ñu daal di àggale ba léegi ci ghazwatu Mu'ta ginnaaw biñ gisee yi yépp nag ñibbi bi mu des ñibbi bi